alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba ci xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam muy ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gën ko xam ci xajjatul wadaa ak yeneen tur yi gisoon comme xajatul islaami ak li nga xamante ne mooy xajatul balaagi ak xajatul kamaali wa tamaam tey insha allahu taala bii paase ñu ngi yemoon ci madinatul munawwara bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekkee madinatul munawwara laata muy génn nekk ci jàkk ji daldi xutba am benn waay bu jóge ne taxaw ci buntu jàkka ji benn ci jàkk buntu jàkka jàkkaay madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam daal di koy moom sallallahu alayhi ne ko maa yalbasu almuhrim min athiyaab mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ana lan lay sol ki nga xamante ne nii mooy ki kiy armal ana lan lay sol ci ay yére yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi koy tontu ne laa talbasul xumus mu ne laa tal ba sol bu buleen sol yére yi nga xam ne kom chemise yi xamiis yi tamit mooy liñ ci bëgg a wax mooy yére yi nga xam ne mooy xamiis yi ñuy sol comme yi ñuy sol gis nga nga xam danga koy sol mu rafet dem ci jàkka yi yooyu déedéet loolu déedéet mooy foofu waxoon nañ la mooy lépp loo xam ne hein bépp yére boo xam ne bu ñu ñaw la lool lañ ciy jublu wala saraawilaat tamit moo yi jëm suuf walal baraniisa mooy yi nga xam ne comme façon jàllaabe yi yooyu it waxoon nañu ko <coughs> ak li nga xamante ne mu ne bu kenn sol walal xifaaf waaye it bu kenn sol li nga xamante ne mooy xufu yi illaa ba mu des ahadun benn waay boo xam ne lam yajid an-na'layn moom trouvéwul dàll yu mu sol <coughs> mu ne kon bu boobaa nag na sol xuff yi waaye walla yaqta'huma na leen dagg nag ci suufu dejjoor yi loolu la waxoon mu daldi ciy teg moom aleyhi salaatu wassalaam te bu mu sol shay'an massahu zaafaraan awil wal wars awil wars mooy nit ki <coughs> bu mu sol dara dara loo xamante ne nii zaafaraan da ko laal zaafaraan daf koo laal mooy daal bu mu sol loo xam ne ak wars waxoon nañ la garab la goo xam ne gu neex di xeeñ lu neex mooy rek waa ji moom bu mu sol loo xamante ne nii daf koo parfum daf koo parfum loolale la doon wax moom aleyhi salaatu wassalaam loolu nag moom lañ gisoon te loolu waxoon nañ la mu ngi xewoon fan ci jàkkaam ji moom aleyhi salaatu wassalaam laata muy génn gisoon nañ quelques njàngat yoo xam ne mënoon nañu ko gis ci loolu ci xew-xew boobu walillahil hamdu wal minna Ah. léegi nag ñu war a génn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy génn loolu nag lañu war a gis tey ak ba muy génn ana kan ba ba muy génn keroog ana la fa yonent bi sallallahu alayhi bàyyi kan la bàyyi mu assurer li nga xam ne mooy intérim bi comme ni nga xamante ne noonu la nekke woon sunnaam moom alayhi salaatu wassalaam euh, bala ñoo bala ñoo jàll gis nga xew-xew bii muy xajjatul wadaa nii boroom xam-xam yi dañ koo jox yitte gu rëy rëy rëy comme niñ ko tudde woon mais yitte gu rëy rëy rëy rëy rëy ba moo tax am na ci ñoom ku mel ni al imaam Ibnul Munzir rahmatullahi alayhi daf ko beral ab téere boo xam ne ci ak yonent bi sallallahu alayhi wa képp lay wax te lu téere su bu ndawaa ay ay ay dix ak quinze mukk génn ci lii ci ay njàngat yu rëy rëy rëy ba imaam an-Nawawi sax rahmatullah ne manoon na cee génn sax lu ëpp moom lim ci génne moom al imaam ibnul Munzir naka noonu al imaam Abu Jaafar Ahmad ibn Abdillah muy al tabari rahmatullahi moom itam def na kazaalika noonu le utal téere boo xam ne uniquement ngir wax ci xajjatul wadaa muy aju yonent bi sallallahu alayhi waaye naka noonu al imaam abul xasan ibrahim ibn umar al baqai al baqai al baqai shaafi'i la woon raxmatullaahi aley waaye naka noonu al imaam ibn hazm ibn hazm al zaahiri moom itam yaatal na ko yaatal na ci wàllu wii waaye al imaam eh, kii eh, eh, Ibnul Qayyim al Jawziyya boroom zaad boo demee ci az-Zaad yaatal na fa lool ci wàllu aju yonent bi alayhi salaam waaye nag moom li mu yaata al imaam al xaafiz ibnu nag al bidaaya wan nihaaya moom moo gën a yaatal waaw moom daf ko yaatal vraiment étalé ci am na ñu ci gisoon jotaay bi bi ci bi ko jiitu bi ñuy gis ban bés la yonent bi alayhi salaatu wasallam génn àddina non euh, dem dem aji ban bés la génn madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom al imaam al euh, ban imaam ibnu kathir al imaam ibnu kathir raxmatullaahi ala al jamii ñoom ñii nii dañoo yaatal lool lool lool lool lool ci li nga xam ne mooy aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bii nga xamante ne nii moom lañ gisoon léegi ana kan la fa bawoon ana moom alayhi salaatu wassalaam kan la fa bàyyi woon hein ah bi muy génn moom aleyhi salaatu wassalaam al imaam ibnu isxaaq al imaam ibnu isxaaq raxmatullaahi aleyhi moom gis nañ lim waxoon bii weesu gis nañ moom lañ ubbee woon bim naan bi nga xam ne ci la ci la Zul Qa'da daal di dugge yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa waajal tajahhaza lil hajj wa amara an-naasa bil jahaazi la mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa waajal aj gi waaw ba pare digal nit ñi digal nit ñi ñu daldi ñu daldi préparer Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma wax nañu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi mu wootee yëg ñu yëgal mbir mi ci nit ñi qadimal madinata basharun kasiir dëgmal na ñëw madinatul munawwara mbooloo mu baree baree baree bari ah moom nag waxul kan la fa ba waaye ku mel ne al imaam ibn Hisham ginnaaw bi nga xam ne ci la tudd li imaam ibn Isxaaq wax lool ndax al imaam ibn Isxaaq bi mu tuddee lool dane fa xaddatani comme ni ñu ko gise woon nettali na ma Abdurrahmaan ibn al-Qaasimi wa huwa min rijaali saxiix muy Abdurrahmaan doomi al-Qaasim comme ni ñu ko waxe woon an abiihi mu jële ci baayam di al-Qaasim bnu Muhammadin di doomi Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anil jamii an Aïshata mu jële ci sayyidatu Aïsha as-Siddiqatu bint as-Siddiq ah as-Siddiqatu bint as-Siddiq ah moom mu ne xaraja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-hajj li xamsi layaalin baqiina min dhil qa'da mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn na dem aji juróomi guddi moo desoon ci dul qa'da al imaam ibn Hisham daldi ciy teg ne moo tax qaala ibn Hisham fastaamala ala al madinati aba dujaana as-Saa'idiyu wa yuqaalu Sibaa' ibn Urfuta al-Ghifaari ha ah, mu ne moom al imaam ibn Isxaaq euh, ibn Hisham al-Maafiri mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci lay génn di dem ki mu defoon mu assurer intérim bi mooy Aba Dujaana ah kan moo fàttale ko du Dujaana kan moo fàttaleku kan moo fàttaleku abu dujaana man yatafaddal ha kan moo ko fàttaleku kan moo pare ngir wax abu dujaana simaak ibnu xarasha mooy simaak la tuddoon ibnu xarasha jàmbaaru uhud ha moo yoroon kii ba takk ak xare yi du waxut kese ba Aba Dujaana génnee euh, morso bu xonq ba takk ci baat bi ñu ne ah Abu Dujaana de tey lay xeex nag bu defee lii rek mooy mu ngi xeex yata baxtaru di bondee tëb di jëm ci noon bi. yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne façon doxin wii de wu yàlla bañ la ba mu des ci bërëb bu mel nii waaw mooy ngand ngandalu waaw di bondee ka tëb di wane ne yaay diw loolu buur yàlla da koo bañ waqsud fee mashik booy dox dangay dox dox gu jub waaw waaw dangay dox dox gu normal mais di dox dox goo xam ne ngir nit ñi apprécier la wala ngay góondi nit ñi loolu buur yàlla bëggu ko waaw loolu wa loolu rek góor ak jigéen a ci yam waaw te booy wax nga wax lu normal ndax inna ankaral aswaati la sawtul xamiir waaw booy dox góor dangay dox normal mais di dox naan xaaral ma dox doxinu sàngam ak wala doxinu ab sportif di di di yëkkati mbagg yi kii te leer na le boo yeewoo wala nga nekk sa kër yow kese doo doxe noonu mooy loolu xam nga ne góndiwaat yee tax ngay doxe noonu waaw yi nga xam ne dox tamit ngir gaa yi ragal la loolu jullit nan lay defe jul fas mbokk jullitam yooyu ah wa ibaadu raxmaan alladina ah wa ibaadu raxmaan ñi nga xam ne ñoom yamshuuna ala al ardi hawna wa ida xaatabahum aljaahiluuna qaalu salaama waaw jaabu gi nga xam ne mooy arraxmaan wi fees dell ak yërmande ñoom noonu lañ mel bu ñuy dox ci suuf si ndànk ndax dañuy xam ne suuf sii niñ fiy tege seen tànk lafi am na ñoo xam ne tegoon nañ fi seen tànk tey ñu ngi biir suuf buur yàlla leen fi indi woon nag ngir ñu dox mission wu jaamu ko waaw te bañ xamee ne jaam lañu lañ war a xam ne ay jaam lañu ñu comporté woo comportement wu jaam duñu ngand ngandal ni ngand ngandlu waaye nag bu dee fas noon bi loo man di def luy tax mu tiit la ragal la loolu loolu loolu borom bi da ko da ko da bëgg moo tax mu ne façon dox bii bu yàlla bañ la ba mu des ci bërëb yu mel ni kon abu dujaana simaak ibnu xarasha as-saa'idiyu al imaam ibnu hisham nee na moom lañ fa ba mu assuré intérim bi waaye loolu nag c'est pas unanimité waaw loolu du unanimité ndax am na ñoo xam ne d'accorduñ ci dañu ne déet moo tax moom moom ci boppam mooy dane li kii la fa baax fastamala ala almadinati aba dujaana as-sa'idi waaye wa yuqaalu ah man imaam ibn hisham xam naa ne nag am na ñeneen ñu wax lu contraire am na ñeneen ñuy wax leneen ne kam fa bàyyi woon mooy du moom waaye sibaa ibn urfuta al-ghifari keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy aji bàyyiwul Medina Medina noonu rek mu wëndëng Sudan noonu déedéet masu koo def masu koo def bañ dalee di gis muy voyage yi ba léegi saa buy génn am na ko fa ba waaw moo tax yenn yi ñenn ñuy def ak irresponsabilité totale la ak ñàkk xam sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te di ko doxe baax na ba buñ nee intérim sax ñu jàpp ne affaire affaire tubaab la waaw ay sia vaca vacation du xaw ma va vacance vacance lan <laughs> saay seetal leen ma baat boobu nu ngeen koy waxe ci tubaab yu leer <laughs> xaw ma vacance du pouvoir ñu ne bu fi président bi jógee rek bu faatu woon tey kii moo ko war a donn moo moo moo moo war a assurer intérim bi moo fi war a nekkagul ba kere ñuy def leneen ah yonent bi aleyhi salaatu salaam wala muy quitté dëkk bi ah bàyyee réew mi le premier ministre walla le ministre de l'Assemblée nationale wala loolu ñooñu ñooy seet ñun loolu jàngewuñ ko en démocratie ñun ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu xamee loolu mu ngi nii comme ni nga xam ne noonu lañ ko yàgg gise saa buy génn am gum fa ba tey mu ngi génn bàyyi fa kan ki nga xamante ne mooy Seydina ñenn ne Abu Dujaana comme imam Ibn Hisham waaye mu ne wa yuqaalu nee nañu Sibaa ibn Urfuta al-Ghifaari kene mukk te lool boo demee ci tabaqaatu al imam Ibn Sa'd al imam Ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullah alayhi boo fa demee di nga fa fekk wax ji kene kam sa bàyyi woon mooy Sibaa ibn Urfuta al-Ghifaari comme ku ko fàttale ko mooy ñii ñuy wax nii yëpp gis nañ seen tarjama Abu du Simaak ibn Xarasha ah Sibaak ibn gis nañ tamit li nga xam ne mooy mooy tarjamaam de dama la ciy fàttali dama leen di fàttali leen rek bu dee ci pour ñi nga xam ne euh, fàtte nañu ko euh, mooy moom mi du benn yoon sax la ko yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi Medina mu mu mu assuré intérim bi am na keneen koo xam ne ku siiw la woon ku yonent bi alayhi salaatu salaam doon bàyyi muy assuré intérim bi ku ko fàttaleku ibnu ummi maktum ñii ne abdallah ñii ne amru ibnu ummi maktum ñii ne non abdallah ibnu ibnu ummi maktum ah ca abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa tanfa'u dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka wa amma man jaa'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira muy Seydina Abdallah wala Amr ibn Ummi Maktum léegi Sibaa ibn Urfuta mi kan moo fàttale ko as lëf ci mbiram ma fàttali leen lenn moom la Seydina ah, moom la Seydina ah, Abu Hurayra radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ci la ñëw tuub si bokk ay ñoñam ah ñëw Medina fekk yonent bi alayhi saa salaam mu ñëw ñu laaj ñu ne ko ñu ne leen ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam de ah newu fi de moom dafa dem dafa dem fan xaybar bi ñu ko waxee dafa dem xaybar waaye nee na ñu fa fekkoon Sibaa ibn Urfuta moo jiite woon moom moo fa ne woon moo ko fa toogaloon ca fajar ga ñuy julli mu ngi tari suuratul insaan insaan la woon ak waylul lil mutaffifiin bi mu taree waylul lil mutaffifiin ne bismillaahi rahmaani rahiim waylun lil mutaffifiin alladiina idaa ktaaluu ala nnaasi yastawfuun wa idaa kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mab'uusuuna li yawmin 'aziim yawma yaquumu nnaasu li rabbil 'aalamiin nee na ma ne problème am na laqad halaka diw diw waa kër diw ak diw mais ñun waa mais ñun ñun lii rek la def hein ñun ñun suñu commerce mais ñun ci lii rek la ñuy def naxante la la kooku mooy Seydina Siba ibnu Urfuta Urfuta kon nag mu ngi noonu kon loolu mooy wax yi am ci Euh, que ne yonent bi alayhi salaam kii la fa bàyyi woon kon imaam Nisham nee na Seydina Simaak ibn Xarasha la Abu Dujaana as-Sa'idi ah waaye boo demee ci imaam Nisham moom ci boppam neen wa yuqaalu te nee nañu am na ñeneen nag ñu ne Seydina Sibaa ibn Urfuta radiyallahu anhu maa ba ginnaaw loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ana naka la génne ak lan waruwaayam lan la préparé woon ah loolu la Seydina al Bazzaar al imaam al Bazzaar Abu Bakr al Bazzaar rahmatullahi alayhi daal di solo di nettali. mu ne wajadtu fi kitaab yi al imaam al bazaar mu ne wajadtu trouvé naa fii kitaab yi euh, ci sama téere <laughs> kañ kañ lañ doon wax euh, euh, façon yi ñuy yi ñuy aqsaamu taxamulil xadiis yi ah wax nañ ko fi fan yi démb démb démb démb démb la woon si démb la woon démb la woon bi ñuy wax naan mooy jotaay bi weesu imaamu Maalik bi Yaxya ibnu Yaxya ah, at-Tamimi di wax naan ah, qara'tu ala Maalik mooy xadiisu eh, càllale imaam Muslim mu naan qara'tu liir naa ala Maalikin waxoon nañ la lool mooy al-ardu ta imaamu Maalikin imaamu daaril hijrati rahmatullah alayhi waxoon nañ loom dafa jàpp ne loolu moo gën a dëgër ci anwa'u tahammul al hadith mooy loolu mooy nga ñëw ne mooy euh, ard comme ni ñu ko waxe woon léegi wajatu fi kitaab yi nag trouvé naa ci sama téere waaw wajatu mooy téere boo xam ne moom moo ko moom mu ne man trouvé naa ci sama téere an Amr ibn Malik téere bi daal gis naa ci mu jóge ci Amr ibn Malik ca lañ ca bind an Yazid ibn Zuray' an Hisham an Azrata ibn Thabit an Thumaamata an Anas an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xam nga wijaada mooy téere boo xam ne dama koo trouvé mais leer na ma ne bindu diw mooy mais mag man nag sorow ma ko ci moom mu ngi mel ni tey ma trouvé woon téere sëñ bu mag bi boo xam ne en tout cas man ci sama euh, recherche ak ñi ma joteel ñi ma dajeel mu nekk ñoo xam ne nag ay foog ñu nekk ay siqaatan man it foog ma nekk siqa <laughs> waaw sinon moom bu ma du siqa moom bi yoboo coow li nañ ko arrêté fële <laughs> waaw exemple rek la nag <laughs> siqa yombut de laa ilaha illa siqa <laughs> siqa siqatun siqa siqatun sabt <laughs> saay du tëb ñu ne siqa de aka bari boroom kaala yoo xam ne bu ñu toppoon affaire yi ñoom ci matrukuuna yi lañ bokk waaw te fii mu ne daanaka boo waxee kilifa ñoom lañuy jëkk indi alors que bu ñu toppoon rigueur boroom xam-xam yi ñooñu ñu naan kooku waxam jar dàq ganaar moom day bokk foofu léegi <laughs> yàlla tere muy joxe ndigal walla muy wax dara wala muy nettali ndigal sax garaawul moom bu fet mu ngi baax sax waaw digle dara moom mais nettali ah non. ah non non non il faut pas nettali quand loolu bu ñu ko doxaloon ah loolu dana yéeme de wallahi dina yéeme ñu ñi ñuy nangoote seen wax qalilun maahum mooy bu ma trouvé woon loolu ma am ñu leer ay mag yoo xam ne wala ñoo xam ne ñu wóor lañ ma dajeeg ñoom ñoo xam ne gi mas nañu gis mbindam te dund nañu sëñ bu mag bi radiyallahu anhu bam leer ne lii ñoom ñu xàmmee mbindam wan ma ci yoo xam ne ne ma lii am mbindam la man nag ma trouvé feneen loo xam ne bokkul ak ñoom yan ma doon wan mais ma xool étudier ko nu nekk mais daanaka mais bind yi moom benn la lii moom ci benn loxo rek la jóge même loxo bi léegi nag ma jël loolu man mooy man gis nga gàpp bu réy bi am sama digganteeg sëñ bi 1927 ah ba man nii waaye yow saay loolu ngandum ab génération jàll na walla ñaar ab génération sax jàll na léegi kon mooy man euh, ma ñëw di soloo ci loolu bu ma koy soloo manuma ñëw naan xaddasa nii xaj xaddatani a Cheikh Ahmad Bamba loolu manuma ko wax <laughs> loolu loolu mooy dama naan wajatu da ma koy explike waaw lii nii wijaada lu ma trouvé la ci mbindam mu wax lii <laughs> waaw wala ñu jox ma téere boo xam ne comme koo xam ne dem boroom xam-xam la ba muy génn àddina man gone laa mu bàyyil ma ab téere ah loo xam ne man jëlewuma ci moom dara mais téere boobu damay mën a soloo loolu tamit mais dangay dangay dangay préciser affaire yooyu kon al imaam al Bazzaar mu wa wajadtu trouvé naa fi kitaabi léeg-léeg nag boroom xam-xam ni dinañ wax loolu parce que euh, lenn yi mën naa am mooy loo xam ne yaa ko jàngoon dajale ko bind ko mais xamatoo nga bindoon ko ci këyit mais sincèrement amatoo ci kóolute quoi mooy fàtte woon nga ko fàtte woon nga affaire bi nga trouver ko mais comme ñoom dañoo wóor seenu góor ak seenu xam ne wax ci yonent bi alayhi salaam lu lu garaaw la lu rëy rëy la ba liñ ciy wax bi ya boobu leer comme que leeratu leen mën nañ ne ah man de trouver naa ci sama mbindum bopp lii nii ndax fàttalekuwul moom fu mu ko bindee mais xam na ne mbind mi moom sama mbind la waaw te fàttale ko ma sëriñ bi ma ne moom laa ko jële rek fàtte naa fan kañ laa ko jële ci moom fàttale ma fenn yoon fu ma jële ci moom lii nii mais nag bind naa ko pour wax lu wóor nga ne ah trouvé naa di ci sama bindum bopp xam nga loolu boo koy wax fii léeg-léeg gars dañ naan la kii dafa parano ah comment comment ça se muy wax yi xoola sëriñ ba doon wax ne man euh, parce que taalibe bi dafa dafa dafa dafa nettali xadiis taalibe bi ne moom ci ci sëriñ bi la ko jële sëriñ bi ne ko ne ko ah man de lii ma man lii jàngaluma la ko de mu ne ko si si yaa ma ko jàngal yaa ma ko jàngaloon mooy taalibe bi moom takk na ko mais sëriñ bi fàtte na ko nan la mu jëli def bu doon nettali bi danaa nettali na ma sama mooy diw ab taalibeem na mu jële ci man man ma nettali jële ci diw <laughs> mooy gis nga lool xam nga lool boo ko defoon fii gars yi dañ naan eh, non faut lui trouver un psychologue sinon bon il va se retrouver à Vinatier ah ah non hôpital psychiatrique bu Caaroy fa la jëmaa kon nag il faut il faut mbokkam yi jóg léegi ah parce que sa waay mu ngi commencer sànni dëgg-dëgg waaw ana lan lay waxee naan naan naan mu ngi mel ni ma ñëwoon <laughs> naan man de saar netta ma sa ah ma ne ma ma ma ma ñëw ne man saar moo ma nettali lii ma dem saar ne ah déet saa ma ne ko si si yaa ma ko nettali mais yii yëpp a condition man ma wér moom mu wér la <laughs> waaw yooyu jarul woon sax di souligner mais booy wax ak wolof foog ngay souligner lu leer léegi ma ne ko ah yow de yaa ma waxoon lii mu ne ma ah man nag fàttale ma ko mais nag xam naa ne yow moom wax nga dëgg boobu ne maa la ko wax maa la ko wax mais man comme nga fàtte naa ko manumaa tëb rek naan man it wax naa après commencé sama càllale noonu moom mu ne. ah saay fàllu de na ma nettali na ma nee man saar nettali naa ko waaw nee na man saar nettali naa ko loolu loolu mooy affaire bi loolu gis nga ay dañ lay tuumaalu parano alors loolu mooy li jaadu loolu rekk jaadu kon nag al imaam al Bazzaar kon mu ne dama trouvé mu jële ci Amr di doomi Malik an Yazid ibn an Yazid ibn Zuray' mu jële ci di doomi Zuray' an Hisham mu jële ci Hisaam an men Hisham ban an Azrata bint Thabit mooy Hisham mooy sëriñu sëriñu Hisham ibn Urwa an Azra ibn Thabit mu jële ci Azra di doomi Thabit an Sumamata mu jële ci Sumama Sumama an Anas Sumama bii doomu Anas la ah an Anas mu jële ci Seydina Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sayyidina anas mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam xajja ala raxlin rathin mu ne yonent bi alayhi salaam dafa aj lan la aj ci lan ala raxlin mu ngi ne woon ci benn mooy mooy euh, li nga xam ne moom la teg gi mu teg woon mooy gi mu teg booy booy yéeg ci giléem wala yi ngiy teg ci kaw racine boo xam ne dafa ràpp wa tahtahu ca suufam fa mooy benn sër la benn sër wala benn morso moo looloo doon tegam mooy xam nga ne du ñage naa yu nooy nepp wala teg yu am yu kawe yoo yële wa qaala mu ne xajjatan xajjatun laa riyaa fiiha wala suma lii moo doon war waayam hmm? mu ne xajja buur yàlla yàlla na nga nangu defal ma lii aj gii mu nekk aj goo xam ne mu nekk aj goo xam ne laa riyaa fiiha wala suma amul gistal du ci am waaw du am ngistal wala somoa dégg talit du ci am Allah Allah dañu déglu bu baax mooy aj di puukaréwu liñ doon wax keroog di ut ay palmarès xaw ma loolu lu garaaw la ah xool imaam al al Buxaari rahmatullah alayhi dafa def ta'liq affaire bi mu ne mooy mooy xadiis boo xam ne mu'allaq la muy mo mu ne wa qaala Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami haddathanaa Yaziid ibn Zuray' ah, an Azra bint Thaabit an Thumaama annahu qaala mooy Thumaama biñ gisoon ak Azra biñ gisoon sànq mu ne qaala hajja Anasun ala rahlin rathin wa lam yakun shahiihan Allah mu ne al imaam al Buxaari mu ne qaala nee na Muhammad ibn Abi Bakr al Muqaddami mu ne Muhammad ibn Abi Bakr al Muqaddami ne nee na haddasanaa Yaziid ibn Zuray' mu ne Yaziid ibn Zuray' moo ñu nettali an Azra bint Thabit ibn Thabit mu jële ci Azra di doomi Thabit an Thumaama mu jële ci Thumaama waxoon nañ la doom la ci Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu mu ne xajja anasun ala raxlin rathin walam yakun shaxiixa mu ne seydinaa anas de aj na ala raxlin mu ngi waay wam yoroon waa raxl mooy waruwaay mais ak te mooy euh, rathin mooy la muy teg ci kaw waruwaay wi mais vraiment rathin lu lu ràpp la woon loo waaw te nag walam yakun shaxiixa bu leen foog ne seydinaa anas dafa nayoon nayul woon ndax lan da koo def iqtidaan bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa tawaadu'a ndax ku roy yonent bi alayhi salaam mooy gaayatu tawaadu' boo amee alal ju bari di joxe parce que moom kaana ajwada naas wa kaana ajwad wa kaana moom comme ar mursala moo ko raw te doon gën tabee mooy Ramadan bu Seydina Jibril di ñëw di kii alquran ci moom. loolu noonu allah <laughs> yow nga ne ngay roy yonent bi aleyhi salaatu di joxe noonu di ko roy ci loolu mooy ne loolu mais nag loolu mooy joxe xam-xam joxe alal joxe mooy yow dara du taxaw lépp di joxe rek waaw boo ko royee ci loolu yow fii gaayati tawaadu yaa ngi ca njombox tolu e, wàcce sa bopp loo mu ne war Seydina Anas Seydina Anas borom alal la woon yonent bi aleyhi salaatu bi ñu ngi sa tarjamaam nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy yi mu ko ñaanaloon waaw ne na ko na bokk na ci na baril alalam may ko fan wu gudd baril njabootam tabu kiiwee mu dugal ko àjjana bu faatoo mu ne yi njëkk yépp gis naa ko waaw bari na ay doom ndax bari na ci ay sët ay doomam boppam ak ay sëtam yoo xam ne yi mu suul yu baree bari te buur yàlla jox na ko alal foo xam ne jamono joo xam ne gisul woon ku ko pëti alal moom sëy na Anas Allah te gis nga ni mu gudde woon fan te mu ne yaakaar naa nag beneen bi buur yàlla defal ko loolu yëpp mooy teggin yi ngay am ak boroom bi waxul ne comme ni ñi xamul dara foog ne loolu day wane ne loolu ñoom dañoo dëgëru fit walla dañoo wala ñoom ñoo xam boroom bi ñoo ñoo réere boroom bi borom bi du ko ñuy forcer wala naan waaw yonent ma saa saa waxoon la lii kon par force da koy def buur yàlla kenn du utiliser ay mots par force ak lii lay yàllay def ay ay ay yiw ak foog mu def ko loolu buur yàlla xamul lool amul ci yàlla de fa'alun lima yurid la waaw ku xam dëgg-dëgg mooy comme ñoom Seydina Anas as-sahaaba radiyallahu anhu waxul ne comme koy nent na saa saa naan par force day am déedéet teggin ci buur yàlla gi mu am ci buur yàlla ak teggin ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw mu ne te yaakaar naa boobu moom dinañ ko defal mais yaakaar boobu xam nga ne loolu la waaw la léegi euh, kon Seydina Anas walam yakun shahihan nayul woon de waaw te mu noonu ba pare moom Seydina kii Anas xam nga moo nettali wa haddatha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hajja ala rahlin wa mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam daal dinay aj ci warwaay woo xam ne mi mu yoroon ak teg ga mu yoroon la mu yoroon teg ga ak yooyu wax na la sànk dafa ràpp mu ne wa kaanat zaamila wa kaanat zaamilata te gëléem gi mu war mooy gëléem gi nga xam ne ay bagaasam ci la ko defoon waaw bagaas yi mu soxla moom alayhi salaatu wassalaam ci aj gi bi mu soxla ci aj gi ah ci la ko defoon ci gëléem gi mun ci la ko tegoon mooy moom ci la toog mais kiiwam yi tamit ci la newoon allahu akbar allah ah allah mu ngi noonu mu ngi noonu ah am na tamit beneen xadis boo xam ne bu koy nettali bu al Abu Ya'la al Mawsili moom originaire de Mosul Mawsil waaye bi sanadin da'if ndax Yazid ar-Raqashi eh? mu ne moom al Abu Ya'la ba léegi yonent bi aleyhi salaam muy pour walla même bi même gëléem gi waroon nan la demee woon est-ce que c'était ab fanfare la woon wala lu extravagant mukk déedéet wa kaana rasan ah ta wa kaana zamilata wa ka loolu moo ne woon zamilata ay bagaasam ci la ko ci la ko tegoon waaw mu nga loolu bariwut loo kon Seydina euh, Abu Ya'la mu ne mu jële ci Seydina Anas mu ne mu ne haddathana ali ibn al-Ja'd qaala haddathana nettali nañu ali ibn al-Ja'd ali di doomi al-Ja'd qaala mu ne anba'ana nettali nañu ar-Rabi' ibn Sabi' ar-Rabi' ibn Sabi' an Yazid ar-Raqashi mu jële ci Yazid ar-Raqashi an Anas mu jële ci Seydina Anas annahu qaala hajja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala rahlin ras mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa aj ci teg goo xamante ne nii gu gu gu gu kii la nag mooy lu ràpp la waaw wa qatifatin tusaawi aw la tusaawi arba'a darahim arba'ata darahim waaw mu neta ah wa qatifa mooy morso bi nga xam ne moom lay teg ngir toog ci ngir mu nooyal mbir mi ab morso la woon de loo ah waaw mooy li ñu waxoon sànk du ne du ñegeenaay gu gu nooya nooya nooy waaw waaw hein tusaay yi aw laa tusaay boo xam ne njëgg waaw mooy euh, gis nga gëléem gi mu yoroon euh, mooy mooy mooy bu tegee gëléem gi li muy teg ci kawam teg gi Allah Allah mu ne jarul woon hein jarul woon laa tusaawi Euh, wa qatifatun tusaawi boo xam ne mi doon tolloo mooy arba'u darahim ñeenti dërëm wala matu ko wona away ah. ah <laughs> ñeenti dërëm la ñeenti dërëm wala matu ko woon looloo doon raxla gi lim doon teg ci kaw baar magaas yi kii yim teg matul woon de waaw ba pare fa qaala mu ne allahumma xajjatan laa riyaa fiiha allahumma ee eh, buur buur yàlla xajjatan maa ngi lay ñaan mu nekk lii nga defal ma ko aj goo xam ne laa riyaa fiiha ngistal du ci am hein hein ngistal du ci am de naka noonu al imaam at-Tirmidhi soloo na ko ci ash-Shamaa'il mais mu jaaraat ci Yazid ar-Raqashi muy Yazid ibn Aban ar-Raqashi ah, moom nag da'if la moo tax waaw moo tax xadiis bi mais yi ci yi ñu tuddu sànk ci kaw daal <coughs> dina koy loolu day dëgëral li nga xamante ne mooy xew-xew bii nii Allahu akbar moo tax pour walla loolu ne noonu la demee woon même Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu mooy gis nga keroog bi ñuy aji mooy loo xam ne buur yàllay kese la yonent bi alayhi salaam al imaamu Ahmad dafa solo mu jële ci Haashim moom mu jële ci Isxaaq mu ne nettali nañu Haashim imaam Ahmad ah Haashim mu ne haddathana Isxaaq ibn Sa'iid an abiihi saa doomi Saïd qaala mu ne sadartu ma ibnu Umar mooy dafa génn mook Makka ginnaaw bi nga xam ne ci lañ def nusuk yi def lañ fa war a def nee na ma ànd ñu génn noonu ah ma daldi ànd ak Seydina Abdallah ibnu Umar ibnu al mu ne fa marrat binaa rufqatun yamaaniya am benn biñ taxawee noonu rek am benn convoi benn mbooloo boo xam ne. waa yaman lañ bokk daal di romb mu ne warixaaluhumul udumu wa xutumu ibluhumul jurur fa qaala abdullah ibnu umar radiyallahu anhuma man ahabba an yandura ila ashbahi rufqatin waradat al-aama bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi id qadimu fi hajjati al-wadaa falyandur ila haadihi rufqa allah falyandur ila haadihi rufqa allah ta al imaamu abu daawud taalibe imaam ahmadi soloo ko ci hannaad mu jëla ko ci wakiya an isxaaq ibn sa'id ibn amr ibn sa'id ibn al-aas an abihi an ibn umar radiyallahu anhu nee bi ñu génnee maag mawlaana ibn umar ñu taxaw noonu am benn convoi benn mbooloo yemenit bu romb waa yemen al imaanu yamaani wal hikmatu yamaniya loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax moo tax ñoom ñoo gën a moom ci fii déglul mu ne ba mu rombee seen teg yi mooy yiñ teg ci kaw rex mooy raxla gi ah alqa saxiifata kay wa <laughs> waaye waa jooju <laughs> gaa yi waa adab nañuy ree ba sonn des <laughs> fois benn waa lañ doon wax mu ne al waa ji da doon voyage yi <laughs> mais affaire bi diis quoi mu gis ne affaire bi dafa diis <laughs> mooy sa euh, li mu waroon lim lim mooy bagage yi quoi mu diis léegi pour alléger sa charge ni mu def dafa jël kii bi euh, benn këyit daal di koy ku yoroon daal di koy sànni. ngir lan ngir alléger sa charge xam nga kayit moom moom moom léegi mu dox dox dox dox bi fekk da ne woon voyage dox dox dox dox xam ne waaye yow mbir mi mel dafa gën a diis wasaada xatta naa laxaa bu far ba mbir ginee mel lu gën diis mu ne xaaral mu jël dàll yi daal di koy sànni ngir woyofal li nga xamante ne mooy eh, nee na gi loolu yéeme na lool waaye loolu loolu yéeme na lool waay ah kon yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon mu ne bi nga xam ne ko Seydina Mawlana Ibn Umar bi ñuy jàllee rombee seen teg yi ah seen teg yi seen kii yi mais min udum la yooyu yépp ci der la wa ibilihim yi nga xam ne moom lañ doon euh, mooy yi ñuy def ci gémmiñu di hmm, gëléem yi ngir di leen mën a conduire di leen diriger aljurur mooy ay buum la woon ay buum waaw akbar fa qaala abdullah abdullah ibn nag yéemu ci affaire bi mu gis mu ne man ahabba an yanzura képp koo xam ne bëgg naa gis képp koo xam ne bëgg naa gis ilaa ashbahi rufqatin ñi gën niroo mbooloo moo xam ne romb nañ bi agsi bu niroog bu ñëw fii at mii bu gën a niroog bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hein ah na xool ilaa na xool gaa yi waaw na xool gaa yi na xool gaa yi allahu akbar loolu rëy na de muy gaayoo yële na xool gaay yi kon pour wan la ne kon yonent bi alayhi salaatu nii lañ ñëwoon id qadimu kan ñi gine niroog moom ba mu ñëwee di xajjatul wadaa ah mu ne ñii la allahu akbar kon nii la deme woon kon insha allah tey dañuy yem nii parce dañu war a génn léegi nii